abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu dimashqiyu wash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam. ci fil fil fil baab fil baab ar-raabi'a ashar baabun fil iqtisaadi fil ibaada kon insha fi ñu yemoon eh, ci suñu jotaay bii ñu génn ci garab gi nga xam ne moom lañu al imaam rahimahullahu taala di présenté ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ñu ngi woon ci xadiisu lañ jeexaloon bu cent cinquante bi muy téeméer ak juróom fukk na woon xadiisu mawlana abu muhammad Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma gisoon nañ jàngat yi ba ne woon jeexal nañu ko waaye yaa fay waxoon naa la ndax fàttewuñ mais yow moom eh, jàppoo ci woon dara waaye fàttaliku woon dara mais man itam am na muñ fàtte woon boo xam ne ndax waxoon nañ ko sax wax ko waxati ko eh, quelque une trentaine de minutes avant ñuy tëj waxoon nañ ne dinañ ci ñëw mais hmm, loolu la borom bi dogal mooy daal fàtte loo nañ ñu ko insha allahu taala léegi ñu war koo gis mooy euh, euh, ginnaaw bi ñu gisee masala yi gisoon ci wàllu siyaamu dahri dañoo xool ne loolu moom li yonente mi alayhi salaatu salaam waxati ne la saama man saama al abad saama man saama al abad saama man saama al woorut ki nga xamante ne nii daa woor ba faw yeneen riwaaye waaye laa saama wala aftar kooku moom woorub dogul waaw waaw ku woor ku woor sa giirub jamono te loolu waxoon nañ la li gën a dëgër mooy boo ci génnee koor googu mooy boo ci génnee bésu maïd yi parce que bés yooyu moom ñépp xamoon nañ ne dafa xaraam d'abord di ko woor kon yeneen bi alei salatua bu naan woor ba faw bés yooyu moom taxul ñuy wax waaw ndax bés yooyu <laughs> moo tax euh, boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ne woon de façon du loolu mooy yooyu nga dañ tere ku woor day far mel ne rek guddeeg bëccëg non guddi yi waaw guddi yi ci koo xam ne kenn du woor guddi mook bés yoo mooy bu ñuy wax boolewuñu ko ci voilà te kooku mooy de toute façon loolu dafa déplacé ak lekkam ak naanam rek ci bëccëg gi def ko ci <laughs> ci guddi gi comme niñ la waxoon ne loolu la suñu <laughs> sëriñ radiyallahu anhu doon wax te looloo wax jooju al al al al mutawalli ash-shafi'i rahimahullah doon na ko wax muy boroom xam da leen na boroom xam-xam la woon ci Shafi'i yi Abu Sa'd al-Mutawalli nga xamante ne ni eh, Abdurrahman ibn Muhammad hmm, eh, rahmatullahi alayhi bokkoon ci eh, dëkkoon Naysabur min biladi Khurasan gane àddina la 426 génn àddina li nga xamante ne ni mooy quatre cent soixante dix huit euh, nga xamante ne ni mooy entre à près entre mille trente cinq ci atum grégoire génn àddina la mille quatre vingt six nga xam ne mooy Bagdad kon moom doon na ko wax mais <laughs> euh, ki def loolu moom leen na rek la mooy lam tàmmoon lekk ci bëccëg gi la déplacé kese waaw moom la déplacé ci guddi gi kooku moom après woorul quoi voilà moo tax woorul ak da koo miina day far bu miin ko rek léegi nàkk gee lekk ci bëccëg bi dootu ko sonal parce que da koo miin moom lekkam da koo déplacé voilà <laughs> loolu la doon wax moom al <laughs> imaam al mutawalli <laughs> ash-Shafi'i an-Naysaburi rahimahullah léegi masala bi nga xam ne moom lañu waxoon ne dañ ciy ñëw bon am na yeneen i argumentation yoo xam ne après euh, lañ ne yii de baaxoon na cee dugal mais bu ñu toppee noonu Euh, du jeex quoi <laughs> waaw moo tax daal insha allahu taala dañuy doyloo rek li nga xamante ne moom lañ ci gisoon euh, parce que <laughs> xam nga kii al imaamu al imaamu an-Nasaa'i yow rahimahullah dafa solo xadiis bu bu mu jële ci Seydina euh, alhibbu alhibbu ibnu alhibbi Usaama voilà Usaama ibnu Zayd radiyallahu ta'ala anhuma ibnu Haarisa radiyallahu anhum euh, mu ne Yonent bi alayhi salaam kaana yusridu sawma ba ñu ne kii du dog waaye léeg-léeg léegi loolu doon partie boobu ci xadiis bi <laughs> ñële gi nga xam dañ doon wax ne euh, xadiisu Seydina euh, kii bi. ki yonent bi alayhi salaatu salaam euh, ne woon euh, bu bu bu kii wooral ah ne ko ne ko bul bul bul damay woor est-ce que naa woor ci safar muy Hamza ibn Amr al-Aslami mu ne ko xoolal rek waaw boo mënee nga def euh, hadiisu Sayyidatu Aisha ne wa kaana yusridu sawm te moom da doon wëyal ak koor waaw moom moom moomee da doon wéyal ak koor léegi xam nga loolu waxoon nañ la ko mel na al imaamu Nawawi rahimahullahu taala ci la sukkandikoo ne lii moom day wane ne kon ah ci newul muy riwaay imaamu Tirmidi naka noonu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullahi alayhi hmm, doon na ko kii comme ni ñëwee ci yenn riwaay imaam Muslim yi sax indi na ko dana ya rasulallah inni rajulun usridu sawma fa afa asuumu fi safar qala sum in shi'ta wa aftir in shi'ta waaw mu ne ko man de ak góor laa goo xam ne damay wéyal di woor waaw di ko di ko di ko taqale afa asuumu fi safar ndax man naa wuñ woor ci tukki mu ne ko wooral bu la neexee wa aftir in shi'ta bu la soobee kon nag mu ngi nii eh, imaamu muslim te suuf mu ne wa haddathana abu bakr ibn abi shayba wa abu kurayb ñoom ñaar ñëpp qaala haddathana ibn Numayr wa qaala Abu Bakr haddathana Abdurrahim ibn Sulayman kilahuma an Hisham bi hadha al-isnad anna Hamzata qaala inni rajulun asuumu afa asuumu fi safar imaam Muslim pour leeral ne uh, usridu sawma bële am na riwaay yoo xam ne waxul lool dana inni rajulun asuum dana yonente bi saa salaam man góor laa ko am damay woor afa asuumu fi safar mooy dama bari lu may woor waaw loolu mooy li nga xamante ni mooy liy dëgg voilà hadith Seydina Usaama bi nag euh, nekk inda an-Nasaa'i rahimahullah inda an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala foofu mu ne yonent bi alayhi salaam kaana yusridu sawma <laughs> bañu ne dootul dog mu ne loo loolu ñoom ñu ne lii day wane ne est-ce que fii mu ne yonent bi alayhi ñépp xam nañ ne doonul woon woore noonu woor boo xam ne continuellement di dem rek Seydina Usaama bu waxee lii mooy daa bari woon li mu doon woor léeg-léeg bañu ne du du dog après mu mu dog ba ñu ne du woor voilà kon loolu la walillahi alhamdu wal minna léegi nag masala mi nga xam ne yaa fay moom lañ fàtte woon mooy ne <coughs> am na ci riwaaye yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane mawlaana ibnu ab ibnu amr ibnu al-aas mi abdallah radiyallahu anhuma ne ko ahabbu as-siyaami ila allahi ta'ala siyaamu daawuud wa ahabbu as-salaati ila allahi ta'ala salaatu daawuuda kaana yanaamu nisfal layli wa yaquumu thuluthahu wa yanaamu sudusahu wa kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman wa laa yafirru idhaa laaqahu Allah gisoon nañu riwaaya boobu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woon Ibn Umar Ibn Amr Abdallah Ibn Amr radiyallahu anhu maa ne ko gis nga uh, koor gi gën a sopp lu fa yàlla mooy kooru Seydina Daawuud alayhi salaam wa ahabbu salaati ila Allah te ko julli gi xam ne moom la boroom bi gën a sopp gën a sopp lu fa yàlla mooy julli naafila Seydina Daawud da doon nelaw xaaju guddi gi waaw wa yasuumu sulusa mu taxaw un tiers bi wa yanaamu sulusa ba fa muy jeexe un ba fa muy jeexe mu nelaw ko di xaar waxtu julli fajar gëj agsi hein mu ne wa kaana yasuumu yawman da doon wóor bés wa yuftiru yawma di dog bés wala yafirru te doonu doon daw ila laaqa bu ay noonam léegi laaj bi ñu waxoon moo doon waaw julli bi guddi naafila bi Seydina Daawud la yim doon def radi alayhi salaam mooy bu ñu xaajee guddi gi ñaari xaaj benn xaaj bu njëkk bi lépp lay nelaw ngir gën a am force dalal yaramam li nga xam ne bëccëg gi yëpp nekk na ci ci ci ci ci ci dang-dang ngir boroomam ak mbiru réew mi ak mbir mi nga xam ne moom roi la woon am même ak yonent gi mu doon di jàngal nit ñi di leen yee ak mbiru nit ñi nga xam ne moom la ko boroom bi teg ci loxoom bu koy diriger inna ja'alnaka xalifatan fil ard xaaj bu njëkk bi yëpp da ko doon nelaw waaw léegi mu taxaw un tiers bi te un boobu mooy bi mujj waaw loolu noo koy déggee mooy boo xaajee guddi gi ñaari xaaj benn xaaj bi da koy nelaw mais boo jëlee guddi gi xaaj ko ñetti xaaj mooy xaaj ba muy jóg mooy xaaj bu mujj ba ca ñett yi léegi mu julli ci xaaj bu mujj boo bële xaaj ba ca mujj mel ni boo xaajoon mbir yi ah juróom benn xaaj moom bëcca ah, ba mujj da ko doon nelaw ngir dalloo ko ginnaaw nga xam ne buy ubbi guddi gi day nelaw bu koy jeexali day nelaw fekk am na nag loo xam ne doxal na ko ci diggante bi mais ca xaaj bu mujj ba te ñett ya léegi mu dallu loolu xam nañ ne yonent bi alayhi salaam eh, doon na def lu ne comme sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha bi ñu ko laajee ci euh, mbiru yonent bi alayhi salaam nan la doon jullee guddi waaw nan la doon jullee guddi nan la doon naafila mu ne ci ki guddi yëpp ci guddi gi yëpp yëpp moom yonent bi alayhi salaam mooy wàll guddi gi yëpp julli na ko waaw fu ne rek yonent bi alayhi daal dina koy julli daal dina ciy julli waaye nag mbirum mu nga jeexe woon ila sahar waaw finalement mooy di def xaaj bu mujj ba mooy ñett ya comme ni nga xam ne noonu lañ ko fi yàgg gise euh, li nga xamante ne ni parce que ko laajoon waaye yonent bi alayhi salaatu salaam la doon watar witare te witar mooy tëj li nga xam ne mooy julli yi ñu laaj ko ne ko mais yeneen tubaab saa saam kañ la doon witar te witar mooy tëj julli yi guddi yi mu ne kullu daalika qad faal waaw mooy ci jamono yëpp def na ko aw tara layli witar na eh, jaal beenu guddi gi wa wasata ak guddi gi ak bëj ak ak digg gi wa aaxira ak fina ak mujj gi mooy xaaj yëpp walakin waaye intaha witruhu hiina mata ila sahar waaye nag mu nga jeexawoon bu njël di waaja jot waaw mooy xaaj bu mujj boobu mu naan Seydina Daawud hein wa yaqumu thulutha mooy ñett xaaj bu mujj ci ñett boo xaajee guddi gi ñetti xaaj yonent bi alayhi salaatu salaam foofu la mbiram mujj te loolu ëppoon lu doon def moo tax finalement bu paree nag daal di dallu tuuti loolu mooy wayanaamu sudusa waaw dal lu tuuti muy tëddam goog mu doon këdd laata muy julli fajar waaw léegi loolu kon gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam de nii la doon def ah alayhi salaatu wassalaam mooy lu ne waaye fi mu mujjee te borom bi daldi woon nay wax ne eh, waxoon na yonent bi alayhi salaam ne ko walla aaxiratu xayrun laka minal uulaa te nag li nga xamante ne nii mooy euh, al aaxira mooy euh, moo gën li mujj ci say mbir mooy li nga xamante ne nii moo gën li jiitu fi mu mujj mooy ila saxar te mooy ak sudus bii nii bu mujj bi kon nag ah lii leer na yonent ma lay saa saam da def lii mooy lii la mujj woon saxoo te lool mooy li gën nga xam ne di nga dalal sa yaram waaye li nga munaajaat bi muy def ak boroomam dina ko def te dina mën a dal ba bu ëllëgee bu bu bëccëg gi mu mën a nekk ci li muy nekk du ko yàqal benn àq bu mu war lool diggante ak boroomam ci bëccëg gi ak mbindee fu boroom bi nga xam ne moom la ko booleel kon nag mu ngi noonu ah kon côté wax nañ côté boobu léegi mu des beneen côté bi. côté koor gi wa kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawma da ngay gis ne kon Seydina Daawud côté naafile gi mën nañ ne loolu mooy lu yonent bari saa saam doon def waaw kon bu nee wa ahab ahabbu salaati ila allahi taala salaatu Daawud da koo tudde salaatu Daawud ndax moom la Seydina Daawud alayhi salaam doon def mais yonent bari saa saam loolu la doon def mooy fu nekk julli na fa waaye ni mu mujjee mooy as-sahar wat witar na fa waaw di julli bu xaaj bu mujj bi ba pare daal di dallu laata muy julli fajar muy as-sudus moom la kee moom la xadis naa la kaana yanaamu wa yanaamu sudusa mu ne nag wa kaana yasuumu yawman wa yow yawman léegi ñu ñëw ci côté bii yonent ba lay saar ki Seydina Daawud da doon woor bés li doog bés nga ma la mais kanta fii nag moom yonent bi alayhi salaam nag doonu loon def lii nga la waaw wax nga dëgg de doonu loon woor bés di dog bés dégg nga Seydina Usaama li wax léegi da doon woor euh, wéyal di woor bañ jàpp ne dootul dog wéyal mu dog bañ jàpp ne dootul woor te jële nañ ci saxaaba ya radiyallahu anhum ñi nettali moom lan la doon woor rek ne altine yi ak alxames yi da ko doon woor yenn yu bari yoo xamante ne ah, euh, tamxarit da ko doon woor li nga xamante ne nii mooy doon digle it juróom benn fan yi nga xam ne ñooy ñëw ginnaaw euh, weer wi ñu nekk di shawaal mooy weeru kori ginnaaw koor gi ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw ak bés bi nga xamante ne mooy moom lu digle ci Arafat bu dee cuur ñi nga xam ne newuñu Arafat ñu woor ko mais yonent waaye sa sa doonul def di woor bés di dog bés di woor bés di dog bés te nee na wa ahabbu as-siyaam ahabbu as-siyaam ila Allah ta'ala siyaamu Daawud koor gi gën a sopp lu fa yàlla mooy soo kooru Seydina Daawud léegi man dama bëggoon na daal nan nga may booleel waxi ma ne insha allahu taala eh, benn maxime nga war a am en tant que en tant que sàkkukatu xam-xam waaye comme en tant que kuy ku ku ku boroom xam-xam ak lépp ñëpp même en tant que lambda lenn xam ko lenn jàpp ko te xam ne loolu du deñ mooy yonent bi alayhi salaam ci jamono ju ne boroom bi daf koo tànnal li gën waaw jamono ju nekk boroom bi daf koo tànnal li gën te li ngay xamee ne lan moo gën ci jëf yi bul xool li sàmbay def ak li ma soxnaay def ak li njagaay def wala li am tay def déedéet wala ay man ah wala wala wala walla wala keneen bul xool moom li ñuy def xam nga lan ngay xool boo gisee boo bëggee xam jan jëf moo gën ci wàllu julli yi ci wàllu koor yi ci wàllu nan la ñuy eh, eh, dundee ak ak ak ak ak ak ji nan la ñuy doxlantee diggante yi nan la ñuy waxe nan la ñuy comporté woo ah ak yooyu yëpp ci lépp rek li ci gën boo ko bëggee xam boroom bee ñu ko wax de du maa ko wax du imaamu Shaafi'i wa ko wax du imaamu Maalik du imaamu Abu Hanifa du imaamu Ibnu Umar radiyallahu anil jamii déedéet suñu boroom a ko wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju allaha wal yawmal aaxir wa dhakara allaha kathiira waaw ah, dëgg dëgg nekk na ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana royukaay bi gën a rëy bi gën a baax bi gën a taaru moo tax mu ne waa in tuti'uhu cëy bu ngeen ko toppee tahtadu waaw di ngeen gindeeku de man yuti'ir rasuula faqad ata'a Allah képp ku topp yàlla ndawam bi sallallahu alayhi wasallam topp nga yàlla waaw boo yàlla mooy ndawam boobu mu ne topp bu ngeen ko toppee gindee ko lan la def circonstance bu nekk la mu def moo gën lu keneen def ak kook lu mu man bi toll parce que kenn du tudd yonent bi alayhi salaatu salaam du tudd keneen wala fala taqi subna abdillahi bil fudala inna al kawakiba yufiha sinimaaru waaw <laughs> ah borom ra yaa ngi koy indi wax joo jële Cheikh Ahmadul Khadim mu ngi indi wax joo jële ci euh, raaya ah fala taqiisu bu leen bi mingile waaw di natt bil fudala bu ngeen di jël nit ñi di xool ñan ñoo gën ci mbindeefu yàlla yi bu leen ci boole ibn abdillah kuy ibn abdillah mooy muhammad ibn abdillah alayhi afdalu salatu wassalam sayyiduna muy sayyidina rasulillah mu ne moom bu leen ko ci boole waaw bàyyee leen ko fa ko borom bi teg ngeen door a xool ñeneen ñi ay ngeen di wax kan moo gën a ko gën waaye moom bokkul hors catégorie la ci bépp domaine bokkul waaw fala taqisu bna abdillahi bil inna al gis nga biddiw yii gis nga bu guddi jotee ñu gis biddiw yi ñuy leer fu ne nga yéemu é biddiw yi gis nga bés bu weer wu rëy al badru tamam weer wu mag fekk mais roy fee kenn dootul waxati seenug leer <laughs> waaw xam nga ne biddiw yi seenug leer li muy impressionnant léeg-léeg waaye waaye bu bu bu bu weer wu rëy te loolu ku amul ak seetlu wallahi boo dajee boo jekkee rek guddi nii surtout fu bari ay comme ay en Europe yi léeg-léeg <laughs> dangay jekki rek jàdd comme daa bari ay ay ay ak yooyu ngoo xawee génn nii am na nooy bet noo nooy surtout booy dawal rek jàkkaarloo bu weer wi wallahi nemiy rée non mais nga naan wax dëgg yàlla allahu huwal karim quoi foo jaar mu attirer sa attention ak saggan saggan saggan mooy dina dina dina attirer sa sa sa sa sa sa sa ah sa sa sa attention kon nag biddiw yi bu ñuy coow seenuk ah seenuk leer weer wee feeñagul te weer wu mat woow mooy al badru tamam alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu la yow jàppal loolu fépp fooy seete lu gën mooy li ibnu abdillah daal di def rasuli rabbil alamin alayhi afdalu salaatu wassalaam kon boo xamee loolu ci ngay xamee ne surtout loo xam ne da koo saxoo xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg ci jëf yi mu def loo xam ne ci xàqu ñeneen dañ naan dañ koo sib ci ñeneen mais ci moom mukk day jàngale wan na li bayaanil jawaaz te lii mën naa nekk waaw xam nga Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu foog naa tudd nañ ko fan yee nee na bi ñuy wax ci wàllu jàpp tawadda'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam marratan marratan wa marratayni marratayni wa thalathan thalathan wal hadiisu mu ngi ci saxiix yi mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam da jàpp na benn benn ñaar ñaar ñett ñett waaye li mu ëppoon li mu doon jàpp li mu saxoo woon moo doon ñett ñett moo tax Seydina Usmaan Seydina Ali Seydina Rubayya bint Mu'awwiz ak ñi nga xam ne ñoom Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Amr ibn Aasim al nii radiyallahu anhum bi ñuy nettali jàppam da ngay gis ñu lay wax par ñetti ñetti ndax loolu la daa pare loolu la ëppoon lu mu doon def dafa def leneen li ngir war ne man naa ne waaw yu mel noonu noonu mais li mu saxoo muy ñetti ñetti yi fa ngay xam ne kon lii moo gën waaw lii nag nga xam ne mooy koor ni mu ci saxoo woon doonul woon woor di bés doonul woon woor bés eh, eh, dog bés kon dañuy xam ne moom ni mu doon woore moo gën waaw léegi boo xamee lool laaj bi nag day puus day jañ boppam mooy waaw dëgg la jàpp naa li nga wax waaw léegi ah habbu siyaami te yonent ma lay saa saa ma wax de du yaa bi indi <laughs> riwaayaat yi imaamul Nawawi indi fii ahabbu siyaami ila allahi taala siyaamu Daawud wa ahabbu salaati ila allahi taala salaatu Daawud li gën ci julli yi mooy julli Seydina Daawud hein li gën ci ci ci koor yi bokk mooy kooru Seydina Daawud alayhi salaam waaye li nga xam ne moo gën ci eh, eh, julli ak koor mooy daal yu naafila lay wax mooy salaatu nabiyillahi Daawud léegi loolu nan lañ koy boole ma lañ koy boole walilah alhamdu wal mooy dafa am. wax jooju daa am luñ ko mën a dégge yonent bi alayhi salaatu salaam bu ne ahabbu siyaami ila allah taala siyaamu daawud mooy benn mooy dafa am loo xam ne waxuñu ko ci wax ji waaye taqdiruhu dafa dañ koy nattale mooy lan min ahab inna min ahab siyaami allah taala siyaamu daawud benn façon boo déggee mbir mi mu ngi noonu kene bokk na koor yi nga xam ne moo gën a fa yàlla mooy koor Seydina Daawud loolu benn façon la kene bokk bu dee ahabu siyaami mooy mooy min ahabu siyaami bokk na nga xamante ne ñooy koor yi gën a fa yàlla voilà siyaamu Daawud kooru Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam loolu benn la moo am beneen mooy ahabu siyaami te loolu insha allah loolu lu dëgër dëgër la waaw lu dëgër dëgër a loolu lay tekki min ahabu siyaami ila bokk na ci koor yi nga xamante ne nii ñoo gën a soppulu fa yàlla loolu benn la beneen mooy eh, ahabbu siyaami ila allahi taala siyaamu daawud mooy eh, képp koo xam ne ginnaaw koor yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu doon woore képp koo xam ne dafa bëgg di woor lu bari képp ku ndax loolu la Mawlaana ibn Umar eh, ibn Amr ibn al-Aas yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xamante ne nii Euh, dafa mu euh, yonent ma ne saasaam ko yow manoo def lii waaw manoo def loolu manoo wóor lépp lim ko njëkk a wax dane ko wooral ñetti fan ñetti fan yooyu sum salaasata ayyaam wala ka ajru ma baqiya ci yeneen riwaaya wooral ñetti fan te di nga am ndax li anna al bi ashri amsaaliha mooy ñett yooyu la ko njëkk a wax loolu mooy li gën léegi pour nag ki nga xam ne moom dafa bëgg def lépp lool comme li Ibn euh, Amr wax ne man inni utiqu afdala min zalik ne man mën naa lu ëpp loolu wax ah. léegi nag koo xamante ne nii moom daa bëgg di wéy leneen mooy ginnaaw bi lay gënee mooy di yonent ma ne saa saa doon woore mooy ne li lu ëpp loo mën a def li gën li ëpp loo mën def mooy lii te ci boobaa nag mooy ahabbu siyaami ila allahi taala ci xaqu ki nga xam ne moo daa bëgg woor ëpp loo lele bu boobaa mooy lii moo gën manu koo dépassé di def comme li saydna abdullah ibn amr wax na yonente mi alei saatu ne man inni man utiiqu afdala min dalik man naa lu ëpp mu ne ko nag la afdala min dalik amul lu ko féete kaw non amul lu ko ëpp kon affaire bi loolu la waaw mooy yàlla tere mu nekk ne ni yonent yàlla Daawud doon woor alayhi salaam moo gën lu yonent alayhi salaam di woor non min ahabbu siyaam ila Allah waaw ci xaq ku mel ni kii waaw woor lu ëpp loolu li gën mooy siyaamu Daawud ci xaq kookee wala min ahabbu siyaam bokk na ci woor yi nga xamante ne nii ah mooy ah yi gën voilà ginnaaw bi nga xamante ne bu yonent bi alay saa ak yeneen yi nga xam ne neen sax ku ko woor ku nekk yow daanaka yàq woor ak dëxër yéen a yem kon insha allahu taala lool lañ bëggoon a yokk walillahi alhamdu wal minna dañ ko fàtte woon ah kon dañoo ko fàtte woon ci loolee ah kon nag bon moo tax dañuy yem nii bii di ñëw insha allah ñu jël xadiis ñaari xadiis yi nga xam ne